ne moom ah héroïne te kenn du ko kiiwe noonu mais bu dul lii nii lay demee wala iyaazu billah en général mais ñoo xam ne ay ak naan ay jigéen bi lii wak lii ñoo xamuñu ci dara si amaa nu ñaawe nag lañ koy defe ba pare di ko mbubbale lool bu ñëwee ba ak conflit am ndaw si xaw a dëgërante ñoom bopp ah, ñu andi fi classe woo imaam yeeg kii ñu ñëw naan dañ koy xutbaat woo ko di ko di ko yedd ma ne pas bi ngeen waroon a yedd moom moomu ne ko nag ah l'islam du lii ah ah non non non bi mais dafa fekk imaam bi ci boppam noonu la mel te comme que suñu diine mooy du loo xam ne dañ koo jàng ci ay téere yu leer alquran ak xadi téere xadis yi déedéet suñu tradition lañ jël ne lii mooy l'islam waaw. gaa liñ naan sëriñ su bari noonu lañ mel na yow noonu lañ mel ñoom ñoo gën a ñàkk xam sax ñoom gis nga li ngay jox ci société bi milieu sëriñ si ñoo gën a ñaaw ñoo gën a bon ci li nga xam ne noonu la ñuy dox lañ teg jigéen ñi waaw ñoo gën a yiis ñoom moom waxuma la faire pierre saxaleen tamit ñoom ni ñu jàpp yenn yenn jigéen mais faire pierre ab faire pierre mooy ab fobeerukaay morso bu ñuy fobeeree sax moo tane jigéen ña ñu yor wal iyaazu billah ñoom mooy li ma la sànq c'est pas que ñoom ñëpp a mel noonu mais la majorité noonu lañ mel waaw la noonu lañ mel mu nekk ay yow xamante ni ba pare nag ñu jàpp ne nag lii mooy diine ba pare façon yooyu ñëw di la wax waxi caaxaan ay naan la wala nga xam nga waajur moom xeer la ah doom nen la ma ne loolu amul fenn nga naan waajur xeer laa ak nen la loolu seen waxi bopp la yéen waaw waaw. wax naa la fi keroog yonent bi saasaam benn jigéen la baayam maye d'accord ci mu ñëw wax ko yonent bi saasaam mu woolu baay mu ñëw mu femme bi ne mu wax ko mu wax li mu waxoon mu wax ko ne moom mii da koo may te te d'accord ci kiiwul yonent bi saasaam ne da koy tas femme bi ne ah waaw léegi bu dee lool la damaa bëggoon moom mu xam ne nii la demee mu door cee nangu waaye ñoo xam ne ñu mat lañu ñu ñor lañu dañoo yeewu bokkul ak fi nga xam ne dañ naan jigéen boo xam ne xamul li xew gone la bàyyam maye koog loo koog lool bokkul ak yooyu ñii ñii may ñoo leen sax ci ne yeewu ci àddina ñoo leen dina yeewu fuuf gis ne na ëppam xel ci àddina nga ñëw rek bëgg a benn sa waay benn waay boo xama xam nga ko fële sa Njaasaan wala ca Bawol wala feneen ak feneen voilà léegi daal moom doomam ja moom nga koy maye kii nangam nangam mbir mi xam di la léegi bés bu rafet laa seet mu ngi noonu léegi nag baax na dégg ko noonu ba samedi waaye ma ne ba samedi <laughs> <laughs> benn considération amuñu ko société wolof non foo société wolof moom nekk fa jigéen lu méttee métti la waaw wóor na yàlla lu métti la <laughs> ay matsoo kese daanaka koo dajeel xar kanamu matsoo la yo muuñam yi mu lay muuñ nii ak di la jaay nii daa dalaa dalaa nopp kese yaa faam gis nga bés bu duggee ci yow bés ba muy xamee la nga woddoo pare na ci yow wala semaine boobu kii da noof yi nga commencé moom laa doon wax naan yam la doon wan camouflage kese la woon ndax doonu ñu woon dëkku ngeen da ngay gise jikkoom yu ñaaw ak ñàkk ko considération waxuma jigéen ak yooyu nit nit ci boppam nit xamuñu luy nit seen intérêt kese lañ xam waaw kese seen bànneexu kese lépp di bànneex xoolal te lool mooy biir Sénégal xoolal fii nii bu dee da ñëw pays yi nga xam ne ko ay France fii bari na fi parents yoo xam ne gis nga seen boroom seen kii seen soxna yi <laughs> ñoom daal <laughs> non wala yaa bi ba yenn yi sax doo mën a wax yëpp quoi tellement dafa ñaaw dafa ñaaw ñaaw dëgg dëgg fa ñaaw yem quoi gis nga bañ amee ay doom bi am ay doom rek waaw di di dajale allocation familiale yi waaw di dajale rek mooy li nga xam ne boo amee doom ah nguur gi di la ko jox di ko jox sa doom loolu doom bi di ci gis benn fiskin di dajale mbir yi léeg-léeg mu dem Afrique dem Sénégal tabax fa ay kii di fa jaay yaay jom ba ñaaw takk fa ay ñaareel ak ñetteel bàyyi aaw bi fii mu toog di galérer waaw waaw wow ay six mois sept mois lay def Sénégal nekk foofu ca aawo ba ñaareel ba di galérer rek te kat la muy tedde foofu mooy alal ji nga xam ne ñii la ko nguur gi jox ñoom mu xañ leen ko waaw nga xam ne dañuy dund ay doo ay Abdullah ay doom yoo xam dañ fiy nekk di dund seen baay dafa mel ni famille monoparentale la dafa mel ni seen baay seen yaay dafa tas ak seen baay alors que tasul de lii le père absent te même bu dee ci kër gi il est absent yooyu lijjantiwu ko mu ngi xool naa nan lay mën a dajalee alal gi waaw waa kaaf lan la joxe jël yëpp nag def ci turam sàmm bi du ci gis daanaka muy débrouiller ji ngir di yar gone yi ak école yeeg yooyu mooy dem réunion yi waaw réunion de parents yeeg yooyu d'école yeeg yooyu yoonam new ci pour moom concerné wu ko waaw baax na ba femme bi sax léegi dootu ko wax moom xam na ne de toute façon kii du dem fenn fourniture du ci sax ànd ngir dem loolu nga xam ne day des ay ay at yu tuuti la. gone gi di fàttaliku loolu que ni da doon ànd ak baayam yooyu dafa am solo di dem école di leen jëli di leen yóbbu loolu dafa am solo mais fii fii la ñuy toog buñ nee Sénégal di jaay euh, euh, yaa jomba ñaaw ci alal yoo xamante ne doomam yi fii lañ ko jox ak ak famille bi moom lay jëlee ne da koy tedde foofule tabaxe ko ay mbir di fa jaay jaay jomba ñaaw lu ñu laal mu dagg nee na bu ñëwee fii ci kër gi. du dem jëli gone yi à l'école yoonam new ci femme bee liggéey di woote léeg-léeg ku nekk mu woola ngir doo ko mën a jëlil moom mu ngi ci kër gi de toog waaw man ni concert new ko mel ni benn edd xam étranger sax boo dundee moom yenn yi ngeen bokk kër yenn li nga ko ko mën a wax mu defal la ko waaye ñii wallahi xam nga ne ñu mel nii laysa ulaayika bi xiyaarikum oh ñi xaaju ñoo jege ci ñi nga xam ne ñoo ñi gën ci yéen jamais ñu naan allah ji di demi makka te a makkaam yi yëpp ci allocation booy yi la dóor waaw te du leen defal dara tus lu dul xuurali baat moo tax booy yi léeg-léeg dañuy màgg nii gis ni seen baay di dunde ñu mere ko waaw moo tax collège dañuy dem ay collège seen njàng yàqu femme seen yaaye jéem te léeg-léeg dañoo bari ndax moom ne jur rek bu ko defee nit ñoom ñuy gën bari allocation yi gën bari waaw ba pare gëmloo gars yi de contraception dafa xaraam ak yu mel noonu ak nangam ak saa bu ñëwee wala yaasu bi la ngeen jéggal ma ci kàddu ëmbal rek lay def boo bu xasee ëmbal jeex na pare na ci conséquence bi mooy lan lan alal la ciy amee ca gannaaw looloo ko def kanta après nan la ñuy dunde yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yoonam newu ci waaw boppam kese waaw dem Makka dem fii ñu naan allah gi waaw moom di ñëw na bu ñëwee ca village ba wala bu dee ko am village wala ndakaaru ñu naan këram gi mu yor benn Mercedes ab bawol bawol wala benn oto di ci doxe soxlaam nag yeneen paay ne foofu yëpp ko ñee di ñëw ci moom mu leen di am lu mu leen di defal di leen refal ay ay dépense ci alalu booy yi yi mu bàyyi fii France moo tax booy yooyu seen njàng maire bi day sonn ba kii du ci man dara finalement ñu cartouché ñu yóbbu leen ay ay ay zone prioritaire école yi nga xam ne ay sec ay sec wax yu mel noonu nga xam ne pour les enfants yi nga xam ne dañoo am problème éducatif euh, problème scolaire ñu yóbbu leen foofu ci lycée yu mel noonu yoo xam ne c'est pour faire pour ñoom ñuy def déli rek waaw nga xam ne lu leen neex lañ fay def ndax paa bi ñëwee la léeg-léeg sax du leen ñëwee tudd barke amuñu benn lien waaw buñ convoqué paa bi paa wax français bu leer sax te yàgg depuis soixante dix mu ngi fi wala soixante-quatorze waaye dara créé wax benn phrase bu leer ci français sax doo xam ne moom lay wax ak ñay jàngal ay doomam tubaab yi xamu ci tous ndax intérêt xew ko mais imagine nga façon yu mel nii ñooñu nag ñoo jël aaya yi naan qawwaamuuna parce qawwaamuuna qawwaamuuna mooy yaay mbindaan gi mooy ji yëpp yaa ko war a taxawul sa faam waaw yow yaa war li muy dund yaa war a dem di ko wuti li muy sol yaa war a dem di ko wuti bu dee fi mu dëkk yan condition la war a nekk yu baax yaa war a dem ngir condition kër gi neex yow la war waru ko xam nga ki mel noonu ko kay mooy surga bi waaw loolu temps jaam di am nga xam ne sang bi day xëy rek toog jaam day dem di liggéey lépp mais yow façon boobu la waaw nii gis mais gisa wuñu ko noonu waaw <laughs> mais buñ xamoon dëgg mooy yow yaay mindaanu kër gi waaw te nag loolu mooy li lay yëkkati ndax yonent bale sa saam nee na xayrun na xayrul qawmi xaadimuhum ki gën ci gaa yi mooy ka nga xam ne mooy seenu mbindaan mooy ka leen di liggéeyal bu ñëpp ne teg toog ka nga xam ne moo leen di liggéeyal waaw loolu la ah xaw a xawaamuuna di tekki mais pas ay xuurul baat ak ay nekk fi nit ku ñoo xam ne mais mooy gis gi yërmande imaam dina ci indi ay buntu ci yooyu am nañ ci gisoon ay man laa yarhamu laa yurham ku dul yërëma kenn du la yërëm irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yërëm leen ñi ci ki ñi ci kaw yërëm leen ki ci kaw borom bi nga xam ne moo yée moo moo moo yërëm leen waaye malaakaam yi nga xam ne ñoom bu soppee nit danaan boro jibril sopp naa nit kon nanga ko sopp jibril daal di koy sopp waaye bu meree nit danaan borom bi bañ na nit diw yow Jibril na ko bañ mu daal di koy bañ waaw yooyu yépp seen yoon new ci waaw waaw mu nekk yu metti ba tax yooyu vraiment <laughs> dangay am da ngay da ngay yërëm faab yi waaw laa <laughs> ilaha illa allah da di yërëm ndax mooy affaire bi daal ñu ngi ci loo xamante ne nii nag mooy mooy mooy mooy mooy lu metti la ko waaw wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla affaire bi metti na waaw benn considération amuñu ko Allahu akbar waaw hein benn considération amuñu ko waaw <laughs> amuñu ko ci ñoom waaw te noonu ñu ko ñàkk amee ci famille képp koo xam ne da am signe de faiblesse ci biti noonu la mel ak yow mooy gone waaw ñu yërëm gone yi dóor kajj mbéj xuural baat saaga ŋaññ topp leen ni la ñoo xamante ne ni dañuy am ay doom ma suñoo dégg ci ñoom wax ju neex yàlla tere ah sama doom je ma suñu loolu am jamais nañ ne lool rien que daan je ci boppam loolu ak wàññeeku wàññeeku gu gu gu yéesa ko kooku xam nga ne moo kaw kaw yi doon ñëw gisoon nañ alaqram na xaadis te dal na ñoom Uyayna ak ñooñu radiyallahu anhuma yonent way saa saam ñëw fe ñu def délégation ak si gis yonent way saa saam gis nañ ko fi li foon ay euh, euh, euh, al-Hasan wala al-Husayn radiyallahu anhuma mu leen yéen na di foon seen doom yi ñun de am nañ ay fukki doom kenn lañ masula foon yonent saa saam ne lu ciy sama yoon bu dee yàlla daa xicc ci seen xol yi yem ma di voilà mooy dee kaw kaw waaw jikkoy kaw kaw lañ yor te kaw kaw bul xool waa Bawol ak waa Saalum déedéet même bu nekkee ci pale bi yor jikko yu ñaaw kookoo jikkoy kaw kaw kaw kaw bi dëkk biir Bawol nekk fa di bay yoru aw fasam ak dél ak ak li nga xam ne mooy li nga xamante ne mooy am baamam kooku du kaw kaw ci côté boobu voilà wal iyaazu billah bu dee ne moom rek na normal waaw ku feebul noonu lañ lay jàppe handicapé yi moom laago yi way laago yi yooyu pour ñoom rien ngay jéem a kii sax yow da yow da ngaa waane waaye kii de xoolal kii moom kii moom la fañ bu bu bu bu bu fuuy la ah te noonu lañ la koy wax la bu fuuy la ah, xool ko muy demander ay droit quoi nee na pour moom pour ñoom façon société yu mel noonu seeta pour ñoom yalwaan kese la war a def buñ xëyee te duñ ko yalwaan duñ ko farax mukk te yàlla tax. li leen seen sëriñ bi nga xam ne ba euh, maaman bi nga xam ne mënu tus wax ne leen bu ngeen ko defee ci la seen affaire bi war a baaxe sa projet bii nga bëgg wala sa lii nii boo saraxee lii loolu nga xam dañ koy yëngal seen bopp yi ñetti yoon wala juróom-ñaari yoon door ko koo jox faluñ ko ko waaw pour ñoom lool kese lañ mais waru la nekk ci bureau waru la jiite dara waru bokku dara waru def dara tus na toog daal moom ci buntu jàkka ji ñu koy sarax muy yalwaan buñ gisee koo xam ne dafa jàng ci ñoom am ay kii ñëw fenn nii di wax gars dañ naan kii xamul boppam ah ak liñ la mooy mooy ah, mooy wane seen complexe biñ am ak ni nga xam ne ñàkk am solo muñ amal ñooñu ay ndeysaan ndeysaan ah, waaye yow de xanaa war naa nangam ak nangam alors que après yow ñu ngi lay door a gis yow yaa ngi liggéey gis ne waa yi nekk ci bureau di liggéey parce que ànd ka fa la fauteuil la toog wala ay deeke la yor wala moom du gis film xala rek naa ndeysaan way way ko xool nag di ko jàng xool pas xoolu yéemu na non non non kii moom ah, man woon a toog rek ah xanaa amul ay mbokk yoo xam ne ñu koy kii bu demee sax yàlla moo gën ci ñoom muy xëy di liggéey tout le temps di def kii lii mooy loolu parce que ñoom façon boobu lañ am ci du laa di kat mooy képp ku faible noonu lañ na xattaa góor ñi sax ci seen biir ku ci faible mooy ku ñàkk alal gaa yi na faaja la waaw ñoom le monde des poissons léeg-léeg ñoo ëpp yërmande monde société sénégalaise ñi nga xam ne noonu lañuy ñuy dunde wala iyaazu billah kon nag ñu yem noonu waaw fay nga ne non taasoo ma non pensé yow lii may wax nii fii mu ne daa nekk loo xam ne ab couple ab gulet la noonu gulet nii la ñuy dunde waaw naqari na nag mais c'est comme ça nii lañuy dunde walla iyaazu billah waaw société la boo xam ne ku faible gaa yi nappaaja la waaw ku faible ñu nappaaja la ba pare nag di ko jéema mbubbale lislaam loolu laale ne képp ku la ci wax lool kazab la waxul dëgg que ça soit sëriñ la daraja du ngeen ko dox ci sëriñ ga laa wax waaw ak yi ñuy nettali naan sëriñ diw ak yooyu yëpp daraa ci amul ndax ñoom ñu mel noonu seen wax jar ndàq ganaar bu dee alxuraan bi leer la ñuy tëdd teg ko fee di doxe seen bakkan di la nettali naan ay sëriñ diw nee na ma ne na sëriñ diw wax bu fu waxee li wuteeg alxuraan dañuy jël waxam teg ko fële ci santaara bi ci poubelle bi waaw lool la ñu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal waaw loolu <laughs> kuy wax te loolu la ñoom imaamu Maalik joro waaw waxu képp laa wax képp ku nekk waxam il est susceptible ñu delloo ko ko bu ko waxee ba mu des boroom xam-xam bii nii mu yonente bi alei waaw te ñoom ñépp loolu lañ wax loolu lañ wax kon boo ma waxee Serigne diw nee na muy wax joo xam ne dafa fël alxuraan ñu jël waxam sànni ko ci santaare bi ngir lan doxal seen caaxaanu mag yi ngeen nekke ak ñàkk respecté kenn rawatina faan yi nga xam ne moom la ñuy wax nii wal iyaadu billah kon nag noonu kon loolu la al imaam indi ci ay euh, wàllu euh, euh, bii rek leen waaw ñu xam ne loolu borom bi bi ma faddala allahu ba'dahum ala ba'd borom bi moo la jox kattan boo xam ne joxu ko faam yi te loolu nga nekk xawaama goog moo tax bu xare amee kenn du ne ndaw si jógal xare ñi ah, ah déedéet <laughs> yow yaa war a aar ndaw si yaa war a aar dëkk bi yaa war a waar l'islam bi du femme bi boo fi nekk bu ñu waree joxe bakkan l'islam danaan la yow jógal góor gi jógal qawwaamuuna parce que yow yaay qawwaamuuna Allah <laughs> voilà <laughs> yow yéenay qawwaamuuna yéenay jóg yow yaay qawwaam bi jógal aywa xare l'islam du ne femme ah non les femmes soldats non loolu amul ci l'islam waaw. Ah. l'islam femme du nekk les euh, soldats déedéet loolu waru ko borom bi bind ko ngir lool waaw ah, waaw du moom mooy dem di di di kii de bu dee xare daa am ñu songu dëkk bi ay noon songu ko boobu ku nekk na def lu mu man ngir protéger moo taxoon keroog Uhud yonent bay saa saa am ne man li ma gis nañ def ci dëkk bi teg jigéen ñi ci kaw terrasse yi ñu tàngal ndox yu tàng yeeg yooyu ak tale yéeg yooyu bu gaa yi di dugg ci yéeféer yi ñoom ñu leen koy sànni ñun ñu jàmbaarloog ñoom bu boobaa loolu mën na koo def mais pas mu nekk soldat boo xam ne buñ nee nii rek xare am na guerre am na ñu ne ko jógal mukk yow góor ki yaay jóg ndax yow yaay qawwam ala ala ala nisa ala nisa waaw <laughs> ci kër gi yow lañ naan jógal waaw jógal yaa jóg amul noonu rek la leen ko pourquoi ngeen may woo déedéet yow yaa war a jóg yow la borom bi wax ndax bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd li boo ndax li leen bi gënalee yow la jox kattan gi yow la jox responsabilité bi te responsabilité la waaw te dinañ ko gis ci biir fii kullukum ra' ci ci ci buntu bi wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yéen ñëpp ay sàmm ngeen te ku nekk sàmm bu nekk dinañ ko laaj te lam doon sàmm yow nag la borom bi def ay sàmm yooyu yëpp ci fànn bi kon yow xam nga ne mbindaan nga boo xamoon dëgg-dëgg moo tax bu boobaa. sa soxna du la li demal jëndal ma ah man de dama doon togg ceeb nii waaye dama añ bi nijaay dama fàtte jënd poobar doo dem rek loolu lii ngay wax nii yaakaar nga faamu sénégalais yi bari dañ daan kii day nelaw wala la lii kan moo ko ñemee wax kenn ci benn góor ci ñun <laughs> yàlla tere waxuma la sax demal jëndal ma ci marché bi ah non loolu moom mooy yàmbaante gi gëna rëy li njàpp ah ma ne mu toog ci salle bi yorul journalam wala yor téléphone am di cate di wax ak ki yoon di catee que dugg ci site yeeg ñoomin Snapchat ak gaa yooyu ñoom WhatsApp ak di liirantoog di loolu femme bi ne ko man ne sama loxo daa tax ni ngay doo kii ci ci bi ñu indil ma rek kii uh, xorom loolu kese da koy merloo da koy merloo femme bi xalaatu ko day fexe def lépp togg gi xaar ba mu raxasu ba dem defal ko boppam ndax xam na ne jëkkëram ji wal iyaazu billah waaw lii lañ <laughs> yow nag boo xamee ne min naan boo xamee ne min naan nga yow kenn dootu la demal waxuma la jottali ma ci kër gi waaye demal ci ah marché bi doo dem ah gis romb naa fa sànk ay yaboy mais yoromoon weccet yu yu yu yu kii sax wax naa ajaa ah, diw mu téyel ma ko comme que damaa ñëw xale yi naw fi ni yaay doo ko dem jël yow da ngay gaaw dem defi course yi <laughs> ah <laughs> Ngone eh, kii moom eh, kii yow yow yi nga yow xayaa dina xam ne lii amul maa ne la mais am na lool nag la waroon na deme bu ñu xamoon lii li aay bi wax ñoom lool du leen du du nekk loo xam ne dañ koy def xam ne jaamu yàlla lañ waaw waaw am na ñoo xam ne ci boroom xam-xamu nitu yàlla ñoo xam ne boroom bi mu ngi leen may fat ubbee leen ci ay géeju xam ay leer ci boppam moom ak yonent bi ay saasaam yoo xam ne dañ doon dox yónnent bu leen seen soxna yónni woon ca mbe ca yoon ba la leen ko borom bi daal di ubbi demal ci borom al Ibriz <laughs> al Cheikh al Hadji eh, al Cheikh eh, Abdul Aziz al Dabbaag al Sharif al Maghribi <laughs> nga xool loole le borom bi am na yoo xam ne gis nga ci doxal say ñoñ sa waa kër li nga xamante ni mooy yooyu fala la ko boroom bi ubbee ci wàllu boroom bi ci wàllu yàlla ñun nag ba ñu nekkee ay mag soo ñun les Sénégalais en général ah ci lañu tëjale yooyu yépp suñu bopp ba pare rek dàqawee di lu ñu wax ñu ne loolu amul voilà parce que réalité yoo xam ne c'est vrai que mënuñu koo dund parce que borom bi ña ngi koy jox ñun pare wuñu ngir mel noonu waaw jàpp nañ ne yow jaamu yàlla ji sax ay jamono fu nañ koy defek lu mënu ñu neex amuñ di dara sérieux lu dul loo xam ne ci suñu bakkan lay dellu ak yi nga xam ne fi caaxaan ñu naan wala wala tarixa bañ bokk daal loolu dinañ ko respecté mais diine ci boppam suñu yoon newu ci léegi nag monde yooyu yëpp doo ko xam parce que borom bi am na yoo xam ne du la ko ubbee du la ko may lu dul nga nekk koo xamante ni da ngay nangu xawaama gi nga taxaw ko nekk ci ba ca la lay fekke nga nekk ci lool di ko def ngir yàlla borom bi ubbee la ay réalité ay ay xeetu monde ay xam-xam yoo xamante ne nii julli li muy foor foor foor borom bi defu ko foofu ndax daa bëgg yeneen façon buntu yi am na yoonu yàlla du benn kese ngir ngeen jaar foofule di exploiter yooyu yëpp kon nag ñu yem noonu kon <laughs> ñekk lii boo ko naree continuer wallahi du jeex yaa may kon nag tansewuma leen li am kese laa wax waaw yal nañu borom bi yëwénal yal nañu boroom bi yëwénal déggloo ñu alquran dëgg dégg dëgg waaw génn nañu ci yenn jikko yu yi nga xam ne shaytaane ash-shaytaaniya al al al xuluq ash-shaytaaniya jikko yu yu mel noonu xeebaate ndax daa xeeboon suñu maam aadama moo tax mu ne man man day gënale ci kii nga xam ne ci ban nga ko dundee waaw ñoom jigéen noonu lañ ko jàpp ñu ni tam jàpp ne meloon jigéen. man moom jigéen du ma kii man moom jigéen nangam ak nangam ah xanaa bu boobaa nangam ak nangam ah waaw waaw du luñ leen gën a xam sax même bu leen ko waxee après ñu bëgg a wan ne ñoom xamoon nañu ko alors que ko dara moom moo leen ko wax waaw ñaan ñuy wane ne voilà loolu xamoon nañ ko sax dañ la doon laaj yi yow tey ngaa modeste sa waay wàcceel sa bopp yelentway sa sam nee na ku wàcce boppam sa borom yëkkati la wàcceel sa bopp mu yëkkati la moo gën kon nag ñu yem noonu ba jotaay bi di ñëw insha allahu taala léegi ba non bala ñu kii ñaata xadis la fi al imam indi huit xadis ci buntu bi ndax mu ngi commencé xadis numéro deux cent quatre-vingt-un la koy ubbee Abdullah jeexale ko xadis deux cent quatre-vingt-huit mooy deux cent quatre-vingt-huit inclus ah fay moo la deux cent quatre-vingt-un compte 82 83 84 85 86 87 88 huit xadis insha allahu taala moom lay indi ci bunt bi ci jotaay bii di ñëw nag insha allahu taala ñu daal dugg ci wàllu hadith yi bon avant yooyu huit hadith la leen di parce que benn bi da koy tudd ne boobu waxoon na ko ci jotaay bi ci euh, li weesu mooy ci bunt bii nga xam ne moom lañ génn ci jotaay bii ñu génn trente trois euh, trente quatre bi ñu ne ne waxoon naa fa hadith bu njëkk bi foofee moo tax loolu euh, kenn du ko ci boole voilà waaw na ne bi njëkk mooy boobee.